ba léegi ci mbëmbastal mi ci introduction bi sëriñ bi radiyallahu anhu bu daal di def faslun beneen teqantal beneen pàcc loo xamante ne nii fi sadaqati daal di koy jëmale ci li wa nga xam ne mooy li jëm <clears throat> ci wàllu saraxe wal infaaq ak di dépenser sa alal ci yoonu yàlla wasilati rahimi ak di jokk mbokk gi nga xamante ne borom bi tabaaraka wa taala buumu jurukaay bi nga xam ne moo ko boole jaam bi ngay jokkaloo lële waxoon nañ la ba ñuy tàmbali buntu bële këne lii nii lépp sëriñ bi day teqantal radiyallahu anhu lam waxoon ca faslu bu njëkk ba ba mu defee muqaddima pàcc ba mu njëkkoon a def di naan wa amiril awqaata bin nawaafili badal faraidi bi la wa hakada bi sawmi wal awraadi wa dikri wal fikrati fit tamaadi wa bi tasadduqin wa jazbil maali ila dhabil haaji li wajhil waali laa siyama faadilatal ayyaami ma'al aqaaribi wa bil idaami mooy la mu demoon foofule waxoon nañ ko ba ñuy ubbi buntu bële ne gis nga yooyu moo waxoon ne dee ko dundal li nga xam ne mooy sa waxtu yi nga xam ne ginnaaw farata yi waxtu yi la dese nga koy dundal ak ay naafila voilà loolu lële moom lay def ay faslun di ko teqantal comme ni ñu ko gisawoon léegi nag fi ñu ci agsi ci liñ jàng léegi mooy wa bi tasodduqin wa di tasadduqin del dundal sa waxtu yi ginnaaw farata yi nekk koo xam ne dangay ngay nangu di saraxe wa jadbil maali ak di bijj alal di ko jël di ko xëcc ilaa dawil xaaji ca ka nga xam ne moo ko aajowoo li wajhil waali te nag borom bi kese nekk-nekk borom bi ta kese moo tax moom mi nga xam ne mooy kilifaay ñëpp moom méngoo mbiru ñëpp léegi nag loolee lay yaatal fii li mu wax foofule moo tax mu def pàcc bi ci li jëm ci wàllu saraxe ak di dépenser sa alal ci yoonu yàlla ak jokk mbokk sëriñ bi di wax radiyallahu anhu mu ne amma tasadduqu ma'al infaaqi fa jamaa alxayraati bittifaaqi ka kulli ma yakunu naf'al muslimiin wasilatar rahimi aydan kulla hiin mu ne am ma tasadduqu ndaal li nga xamante ne nii mooy dépenser mooy saraxe walla amma tasadduqu ndaal li nga xam ne mooy saraxe saraxe bii nag comme que da wax nga dundal ci say sa say say say euh, waxtu comme niñ ko jànge woon sànq dundalal sa waxtu yi ginnaaw naafile yi voilà ginnaaw li nga xam ne ci naafile yi ginnaaw farata yi te bu ko sàggane léegi ci la lime yi kon lii saraxe bi muy wax bi muy gën a wax mooy faraxe boo xam ne du saraxe boo xam ne farata la nga ne ma lan mooy saraxe farata man la mooy zakat xam nga sara zakat bokk na ci turam yi as sadaqa innama loolu la borom bi tabaaraka wa taala wax ci suuratu tawba innama sadaqaat dëgg dëgg yi nga xam ne mooy zakat yi la tudde foofu sadaqaat kon mu ngi noonu le kon nag mooy nag loolu noonu Eh, muy bii nag bi muy wax comme que li ñuy feccalee la ginnaaw farata yi kon lii mooy yi nga xam ne ak jota mooy nit ki moo koy def tatawwaan ci coobarewu waaye di ko def taj ko see te boroom bi kese tax ngir loo xamante ni moom lay doxal digganteeg boromam ngir di ko gën a jaamu ngir wane ne jaam la mu ne am ma tasadduqu ndaal li nga xamante ni mooy saraxe maal infaaqe ak di yulli li nga xam ne mooy sa alal di ko dépenser di ko dugal ci kanu yu baax ci yoon yu baax yi ci jamaa dajale nañu alxayraati mbooleem yiiw yi bittifaaqi ci loo xamante ni nii ci lu ñu dëppoo la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mu ne kulli comme mu lay jox ay misaal ka kulli ma yakunu mooy koyam lépp loo xam ne rek day nekk nafaal muslimin njariñal jullit ñi waaw lépp loo xam ne njariñal jullit ñi dañ cee ne te njariñ loolu lële manu la nekk lu xaram voilà képp ku laan la lu xaraam lii may def ci la saa njariñ nekk mooy xamul li muy wax kooku Iblis ay taxawaalu ci làmmiñ wi moo tax muy wax loolu le déedéet njariñ lu jariñ njariñ manu la nekk lu dul ci lu dagan waaw moo tax ca gis nga euh, sàngara mooy njariñ lu tax muy wax ah. xam nga waxoon na la ne wa nafu kii kii innamal xamru wal maysiru ah mooy bi muy wax ne wa naf'uhuma wa wa wa wa eh, eh, fii mooy bi mu naan eh, xamru maysir am na am na ñoom ci seen biir am nañ ay ay njariñ waaye nag waaye seen lu bon nag moo ëpp fuuf waaw moo ëpp lu baax la est-ce que loolu noonu loolu day tekki mooy am na mais njariñ googu amul njariñ waaw njariñ goo xamante ne nii moo sut day indi yées waaw moo tax finalement Euh, suñu borom tabaaraka wa ta'ala di koy tere voilà loo xamante ne nii ñoom ismun kabir moo fi am wa manaafi'u linnaas waaye wa ismuhuma akbaru min naf'ihima loolu moo tax amul njariñ ja njariñ du ñuy wax mooy am na njariñu lan di nga ci am alal wala di nga ci man a kii mais lam ci lor day muur day far muur li nga xamante ne mooy njariñ ja ca doon feeñ looloo tax gis nga pays occidentaux yeeg yooyu ni ci mortalité routière yi ñuy faatu ndax ay oto yu leen fëlëk tël loolu li ci ëpp dañoo naan ba man bi ñuy sinnee baru ba ne tat di dugg ci tali bi di gis ñaari tali ñoo ñooy waral dee yu bari ci loolu la jóge wal iyaadu billah kon nag mu ne ka kulli comme misaalu maa yakunu loo xam ne day nekk naf'al muslimiin njariñul jullit ñi wasilati rahimi ak di jokk mbokkook doomu mbuumu jurukaay aydan ba léegi kulla hin saa su yii nii yépp façon la yoo xamante ne mooy façon ay saraxe la façon yulli sa dayog coono façon jël sa mbir say alal waaye sa jot ak sa lépp di ko def ci yoon yu sa rawatina sa alal ci yoon yu baax yi mu ne waqiila in xadara yawmul baari maduriba siraatu fawqa naari wa kaabadal waral jawaawal ghumma naada munaadin ayna ahlul xidma mu ne waqiila nee nañu in xadara teew na bu teewee yawmal baari bésub borom bi nga xamante ne nii moo bind jaam mooy lan bésam bu màgg ba bés yépp borom bee leen moom waaye bés boobu dafa ràññeeku waaw amul bés ginnaawam muy yawmul aaxira mu yawmul qiyaama mooy bés pénc mu ne bés boobu nee nañu bu teewee bésub borom boobu nekk aji sàkk suñu wa ba ñu daal di sadd as li nga xam ne mooy siraat nga xam ne moo gën moo gina sew karaw gina mën a euh, yëngatu jaan wu ñu jam hein daal di sew fawqan naari ñu teg ko pom boo bële nga xam ne moom la sàdd teg ko ci kaw safara nga xam ne ku nekk borom bi nee na wa in minkum illaa waariduha kaana hatman kaana ala rabbika hatman maqdiya waaw suñu boroom nee na wa in minkum amul kenn ci yéen ci jaam yi illaa waariduha lu dul ne dina jaar fa nga xamante ne mooy siraat bi nga xam ne moo tiim jahannama kaana hatman lii boroom bi moo ci dogu dogal ko nattu ko ne nii lay demee waaw moom moo tax képp ko la ne diw moom àgg na foo xam ne du jaar siraat loolu façon waxin la mooy dina fa jaare jaarin woo xam ne du yëg ne fa la jaar te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral nañu ko ci xadiis waaw wax jooju mën nga ko dégg noonu waaye bu dee ne daa dàq complètement ne jaar siraat la dul def fay ciim safara loolu amul parce que borom bi tabaaraka wa taala li mu wax dafa leer amul kenn ci yéen jinne yeeg nit ñi illaa lu dul ne waaridu ha di ngeen rot daal di ngeen jaar fa nga xam ne boog di ngeen romb fa nga xam ne mooy jahannama ga nga xam ne siraat ga ko tiim kaana lool boroom bi moo ko dogal moo ko natt nekk loo xamante ne lu mu dogu la kon nag mbir maa ngi noonu la mu ne nag bés boobu buñ tegee siraat ci kaw naar ci kaw safara allahumma sallim allahumma sallim mu ne bu keroobee wa kaabadal wa kaabadal waral jawaa wal xumma nga gis nag al waraa mbindeef yi di jànkoonteeg al jawaa xat-xat yi wal xumma ak njàqare yi waaw tiis ya muy bésub tiis ya ndax képp mooy xam nga seen eh, Afrique gis nga mën naan Afrique ah, euh, àddina bii man ngaa am benn problème benn échec reprendre fekk borom baa lay mayu dund bépp échec u àddina man nga ko reprendre waaw même échec al àddina rek alaaxira même sa côté sa côté borom sax boo ci euh, euh, jullootoo man du jógaat waaw ñoom Abu Sufyaan ibn Harb radiyallahu anhu mais ñoo doon xareek yonent bi alayhi salaam di xareek moom ñii damm ba ñëw mais comme que deewaguñu woon ñoom ñu ñuy feexewul xoolal leen borom bi def ñu mujj nekk saxaamin saxaabati rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam nga xam ne daraja féetewu ko kaw ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waaw moo tax fekk yaa ngi dund moom man nga rattrapé mais yawmal qiyaam bés boobu moom du amul bésu rattrapé jeex na moo tax wa kaabada mu jànkonteel alwara même ñi gëmoon sax mbir dina tar ci ñenn ñi rawatina nag ñi nga xam ne gëmuñu woon dara bindeef yi daal di jànkonteeg li nga xam ne mooy tar-tar yeeg njàqare yi mu ne bu keroogee naadaa dina woo dina aji noo woote ay na ana ahlul xidma ñi nga xam ne ñoo doon liggéeyal nekk au service des gens di liggéeyal rek jaamu yàlla yi léegi nag ah buñ